لنا حبل malaaka ya yàlla yónni ci xeetu luuta alayhi ngir ñu alak leen muy jibril alayhi mikayil ak asrafil lu jiitu loolu di am dañoo jaar ci ibrahima alayhi ak soxnaam saara ngir bégal leen ci xibaaru doom ju góor ibrahima alayhi ak saara ci jamono jooju magal nañu xibaar bi ñu leen andil yéem leen inna nubashiruka bi gulaamin alim qaala abashartumuuni ala an massaniya alkibaru fa bima tubashiruun qaalu basharnaaka bilxaqi fala takun min alqaanitin qaala wa man yaqnatu min rahmati rabbihi illa dalluun ñu ne noo ngi lay bégal ne da nga am doom ju góor juy bari xam-xam mu ne moom ibrahima alayhi li ngeen di bégle ndax ànd naag magal gi ne ci man lii ngeen may yëgal moo di lan ñu ne ko yëgal ne lii dëgg la bul bokk ca way naagu ña mu tontu leen ne leen yërmaande yàlla day du ca naagu ñu dul ña réer ña te sànku isxaq alayhi salaam bi muy gane àddina bàyyam ibrahima alayhi salaam mu ngi am téeméeri at cent ans yaayam saara am juróom-ñeent fukki at 90 ans magam ismail alayhi am fukki at ak ñeent bi mu amee ñeent fukki at 40 ci la jël soxna ñu di ko wax rifqa rifqa mbokk yi moo jur al ays mi nga xam ne ci moom la romain yi ak grec yi bàyyi ko muy seen maam waaye rifqa moo jur itam yaqub alayhi salaam yàlla na yàlla boole ñu ci jaamam yi mu jubal may ñu dégg ak topp te gërëmal ñu suñuy jëf allahumma amin di leen dig daje ci beneen jotaay incha allah yaa muqallibal qulubi thabbit qulubana ala diinik allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain حبل من الأرض للسماء الأنبياء هم الأمناء حبل من الأرض للسماء مبشرين ومنذرين مبشرين